ba'da a'uudu billahi mina shaytaani rajiim fa xaraja minhaa xaa'ifan yataraqqabu qaala rabbi najjinii minal qawmi zaalimiin kon suñu boroom di wax ci laayaab ñaar fukk bi ak benn mu ne fa xaraja minhaa ba nga xam ne mooy nit talib seydinaa Muusaa ba léegi ba nga xam ne waa ji ñëw wax ko li mu koy wax ne ko gis nga mbooloo mi muy autorité yi kilifaay réew mi kat waxtaane nañ say mbir dénkante nañ ngir ñu faat la lool la firaw da jël décision de kon nag li ma lay li ma lay man daal damaa nekk koo xam ne dama lay laaye biir kon génnal dëkk bi ca saase fa xaraja mu génn minha génn Égypte di dem xaa i te ba muy génn mu nga tiit yataraqabu di fuglu boppam ngir di xool fu ne di xool gauche ak droite ngir bañ gis dag yi daal di koy dab qaala ba muy dem nag mu ngi ne rabbi i yow sama boroom najji nii yàlla nag ma muccal minal qawmi zaalimiin ci nit ñi nga xam ne ay tooñkat lañ mooy xuu waa kër Firawna yi ndax bu ñëwee duñu xam ne man est ce que damaa nekkoon koo xamante ne nii lu tax mu tudd leen loolu est ce que moo ko tayoon mooy yéenéem moo doon faat waa ji bi muy àttee bi muy àtte déedéet yéene mooy te ñépp xam nañ ne mooy àtte sharia yi fi masa jaar yépp suñu borom tëral leen dafa am rey boo xam ne ray biñ naan amd ray boo xam ne mooy nit ko tey ak ray boo xamante ne nii mooy ne ray boobu ray njuumte la léegi est beneen bi am na shibhul amdi lu nurooko njuumte loolu dañ cee wute te loolu leeraloon nañ ko ku mel ni Maliki rahmatullah alayhi d'accorduñ ne que ne shibhul amd am na li am daal mooy ray boo xam ne ci tayef ak boo xamante ne nii mooy njuumte la léegi ba leneen boroom xam-xam yi rahmatullah alayhi ne si am amdi mooy du niroo ko tey comme koo xam ne dafa jël bantu bale dóor ko nit mu daal di faatu kooku danay leer ne kii moom mooy lii nii moom moom moom moom moom moom moom xataa la léegi mooy nag mooy dafa niroog mooy euh, bon mooy lu mu juum la ndax loolu en général du rayaate quoi naka noonu Seydina Muusa alayhi salaatu wassalaam lii mu def doon àtte dank loxo yi puus waa ji bu baax ngir mu bàyyi waa ji muy fa ñàkk àtte ñàkkal loolu mooy faat ko taxu ko woon jóg mu faatu kon ci yoon buñ ko doon àtte dañoo waroon a xool ne ah waaw moom mooy lii liñ naan dafa nekk rey boo xamante ne nii ba moom moom du préméditation mooy préméditation amu ci mooy du loo xam ne moo ko teg plan waajal ko ngir faat ko déedéet mooy da koo faat waaye d'une manière involontaire teyu ko woon kon loolu mooy njuumte gi ñoom nag ñu bëgg koo teg tegu ra koo xam ne dafa faat faat bakkan boo xam ne moo ko tey ñëw yootal ko faat ko loolu lañ ko naroon teg moo ne moo tax mu ne borom bi yàlla nag ma muccal minal mi ci nit ñi nga xam ne az-zaalimiin ay tooñkat lañ di mbokk ci Firawna mi yom gaay mi ne wala ma tawajjaha ni mu gën a gaawe mu waaxu rëppatal daal di génn ñi nga xamante ne dox dox bu sori ba génn Égypte wala ma tawajjaha bi nga xam ne nag ci la jubloo daal di jublu tilqaa Madyana mooy jublu daal di fa nga xamante ne fa la Madyana nekk muy dëkk boobale nga xam ne siiw na yàgg nañ luñ koy tudd muy ci sa dëkkub Seydina Shuayb ba noonu la tuddoon di Madyan léegi nag après dinañu ñëw li ci nettali bi ñu continuer xaala ba mu fa àggee mu ne asa rabbi ba mu ñëwee jublu foofale jublu ko te yan mu ne asa bii seen dëkk ba mu ne amaana sama borom de ay yahdiyani mu daal di may gindi sawa sabili coow waralu yoon wi mooy mu teg ma ci yoon walam maa dama maa amadiyana bi mu agsee nag ba daal di toog ba daal di agsi fa nga xam ne mooy ndoxum Madyana ba mooy teen ba nga xam ne waa dëkk ba ñoom bu ñu bëggee ndox fa la ñëw ñëw di root bu ñu bëggee wëggal seen fas yi tamit di leen xool di leen di leen jox ñu naan foofu it la ñuy ñëw Seydina Muusa alayhi salaatu wassalaam comme que ci biti dëkk bi la teen bi nekk mooy ci buntu dëkk bi moom nag mu ñëw ba foofu daal di toog mu ne wajada alayhi fala fa fekk ummatan am mbooloo minan naasi ci nit ñi yasquuna ñoom ñu ngay nandal seen seen seen jur ya di di baat di tu tànq ci ndox mi di baag di nàndal seen tur yi seen jur yi seen xar yeeg seen bëy yeeg yoo yële wa wajada min dunihim imra'atayn mu gis nag ñëf gi mooy ñëfeete beneen côté bi mu xool benn côté bi gis ñaari jigéen imra'atayn ñaari jigéen yoo xam ne tazudaani am ñu ne mooy gaa yële ñi nekk ci teen bi ñoo leen doon ñoom ñoom ñoom boo ñooy ñoo leen écarté fële am ñu ne non non mooy ñoom dañoo nekk foo fële indi seeni jur comme ñii comme ñu nekk ci teen bi léegi nag di da di di di protéger di aar seen jur yi ngir mu bañ a dem fi nga xamante ne nii moom la juru ñële ci teen bi ndax ñoom ñooy mujjee na ñoom ñooy mujjee ñëw après ñooy mujjee wëgg léegi nag bi loolu xewee nag <coughs> xaala Seydina Muusa gis leen ñu beru na le yor seeni jur di ko aar daal di ko sàmm ngir ñu bañ a dem ngir xar yeeg bëy yi bañ a jaxasoo ci yeneen yi xaala mu na leen maa xatbukuma yéen ñaari jigéen ñii ma gis ngeen taxaw nii tiim seen xare yi di leen protéger yor seeni yat yooyu bañ ñu jàll ci dem ci ñële mais lan mooy seen problème lan mooy seen mbir xaalataa ñu ne ko ñun laa nasqi ñun kat duñu wëgg mooy duñu mën a ut ci ndox mi hatta yusdira ba ni nga xamante ne nii mooy gis nga mooy mooy sàmmkat yee nga gis ci teen bi nit ñee nga gis ci bi ba ñuy paree ñoom daal bu ñu paree ci ndox mi ba dem ñun ci lañuy ñuy mën a dem mën ut ci ndox mi wëgg de wa abu naa tali waral na nga gis ñu ñun ñaari jigéen ñun ñu ñëw di def lii mooy wa abu daa fekk suñu baay shaykhun góor la goo xamante ne nii kabirun koo xamante ne nii ku mage la ciy at mooy suñu baay manu koo def ñun nag ñoo fa nekk comme que ñu maag sama rakk ma mooy ñaar ñii rakk jéeg mag gi ñoom ñoo fi nekk looloo tax ñoom nga ne nii ñoom ñoo koy def léegi nag bi ñu waxee loolu Seydina Muusa dinañu ñëw ci abuna boobule ana kan la mooy inshaa allahu taala mooy bim ne wa abuna suñu baay jo suñu ta fekk suñu baay shaykhun kabir kooku ñu ñëw mooy kan insha allahu taala léegi nag mooy ñoom niñ doon def jigéen ñi mooy ne gis nga sàmm kat sàmmkat bu ñu masoon a wëgg seen xar yeeg seen bëy yi ba pare lay des ca suuf topp topp ya neelu na bon leen boroom xam-xam yi ne ñoom dañuy ñëw daal di jël looloo ñoom dàq ñaari jigéen ñi bu ñooñ demee ñu dàq seen xar yi nag indi leen foofu ñuy naan li xaw li dos ci suuf loolu noonu la nga xam ne boom la boroom xam-xam yu bari di wax ndax dañoo soloo jële ci Seydina Umar ibnu ibnu alxataabi bi sanadin saxiix ci sanad boo xam ne bu wér la al imaam ku mel ni abdirrazaq as-san'aani rahmatullahi alayhi moom daal dina nekkoon sëriñ la woon ci ñoom imaamu ahmad ibn muhammad ibn hanbal rahmatullahi alayhim moom moo ko soloo doo xam ne bu wér la sayyidina umar ne radiyallahu anhu c'est que gars yi diñ doon def mooy waa dëkk boobu buñ masoo nan nandal seen jur yi ba pare mooy euh, kat yooyu dañ doon jël mooy teen bi dafa am loo xam ne moom lañ ko doon tëjee nga xeer lañ ci doon teg léegi nag dem jigéen ñooñu ñoom duñu man lu dul la desoon ndox yi desoon ci suuf moom lañuy fexe wëggal seeni xarak yooyule alayhi salaatu wassalaam bi nga xamante ne nii nag ci lañ ko wax loolu le jigéen ñi wax ko loolu le ne ñun boo gisee ñu ñëw fii mooy ñun duñu wëgg lu dul ñee pare te ñun suñu baay daa nekk koo xam ne màgget la ko mënu dem fa saqaa lahuma ba gaa yi demee nag Seydina Muusa alayhi salaam moom képp mooy xeer nag nee na Seydina Omar radiyallahu anhu nee na mbir mi dafa doon diis ba daanaka ju fukki nit ñoo ko doon puus Seydina ngir xeer wi mën a jàll bu ñu paree ñoo fukki nit ñoo koy puusaat ngir tëjaat teen bi Seydina Muusa alayhi salaatu wassalaam daal di ñëw puus ko moom kese xeer wi dali fële sumbaay gi nag mu daal di leen nàndal nàndal leen seen li nga xam ne mooy seen wëggal leen seen seen seen jur ji ba ñu naan ba màndi après nag mu daal di dem loolu la suñu borom di wax summa ginnaaw gi tawalla mu daal di wëy dem ila zilli gis lenn garab bu nekk fële comme que naaj tàng na heure bii nii mu daal di dem ci kër ga fa qaala mu ne rabbi ee yow sama borom inni man seydina muusa mii li lima anzalta alayhi salaam li nga xam ne moom nga wàcce ilayya ci man min xayrin ci xéewal faqiirun ku ko waajo woolaa de mooy yoratuma dara mooy ni soxla naa loo xam ne lu may lekk la de ak lu may naan waaye nag loolu mooy deseetuma dara ndax bi muy génn kër fële Firawna Égypte mooy gis nga yóbbuwul yóbbal dara ndax dafa dégg gaay waa ji ne ko dawal gaay yaa ngi lay wër ngir faat la mu dem yóbbuwul loo yóbbal moo tax mu njële nañ ci mawlana ibn abbas radiyallahu anhuma mu ne dafa xiifoon xiif lool bi mu ñëwee def nag lële effort yala ginatee xiif moo tax mu daal di ñaan-ñaan gi waaye fii lu ama am solo la gis nga seydina musa alayhi salatu wassalam comme mooy ne gis nga newul ca naaj waa ah, ne naa toog ci naaj wi parce que damay man moom ci yoonu yàlla laa ne déedéet dafa xool fi ker gi ne mu dem fa ker ga daal di fay toog ndax foofu fa ngay gën a sant xéewalu borom bi tabaaraka wa taala moo tax jaam bi bu mu sonal boppam ci loo xam ne borom bi moom da koo daganal muy def lu gën a metti déedéet yonent bi alayhi salaatu wassalaam as-sayyidatu Aisha bint Siddiq radiyallahu anhuma comme nim ne ci saxiix yi dane moom yonent yonent bi alayhi salaatu wassalaam masuñu koo tànnloo diggante ñaari mbir yu ne yoo xamante ñaari mbir lu dul ne ba gën a yomb lay tànn teg lu ba gën a yomb nekkul bàkkaar bu nekkee bàkkaar moo koy gën sori waaye ñaari mbir yu taxaw moom buñ ko tànn loowee yorente mi aleyi salaam tout le temps li gën a yomb la lay lay indi te loolu la waxoon moom sayyidatu Aisha radiyallahu anha noolu la seedeeloon sayyidina Ammar ibn Yasir radiyallahu anhum ne maxtiira Ammar sayyidina Ammar mii de man Aisha maa leen koy wax kenn du ko tànnaloo moom comme yonent bi alayhi salaatu wasalaam la may est-ce que ba niru na sër ka xam ne mooy sangam alayhi salaatu salaam mu ne moom Muammar kenn du ko tànnaloo diggante ñaari mbir lu dul la gën a mëdd asaddahuma la gën a moom lay tànn moom Seydina Ammar comme ni ko yonent bi alayhi salaatu wasalaam doon defee kon mbir yi moo ngoog moo tax suñu bo yonent bi suñu borom ne innamaa yuridu Allahu dëgg dëgg li borom bi namm ci yéen mooy al yusra ak yombu yombu waaye nammul ci yéen al usra ak jafeñ-jafeñ moo tax Seydina Muusa alayhi salaam te ci yooyu ci ngay mën a nekk di yëg ker gii la borom di defal nga koy gën sant alors que boo nekkee ci naaj wa lu nekk matit gu nekk nga ne fa di ko jànkoonteel taalit man da la caa dugg moo taxoon say yonent bi alayhi salaatu wassalaam ba gisee benn waay boo xam ne moom lañ naan abu israil dafa romb romb gaa yi gis benn waay boo xam ne dafa taxaw ci naaj wi naaj wi tàng jër taxaw ci naaj wi ba pare def yar ci <coughs> solul ay dàll ñu ne mu ne waa kii kan la ñu ne ko kii de mooy abu israil moom dafa doga mooy noonu la tuddoon abu israil yow yonent bi alayhi salaatu wassalaam moom nag dafa nizar quoi nizar na nee na moom daal dafa nizar këni daal day taxaw ci naaj bi du du kerlu de te tamit day def tànku neen du taxaw fi nga xamante ne nii day taxaw du taxaw fi nga xamante ne nii ci naaj wi lay taxaw waaye day def tànku neen ta du sol dàll yonent bi alayhi salaatu wassalaam ne hee digal leen ko mu daal di sol li nga xamante ne mooy ay dàll tanga mu dem daal di kerlu ji inna allaha ne borom bi an ta'dhi bi hada la ghani borom bi tabaaraka wa taala gis nga nee na borom bi de ci mbugal kii lii mu foog ne moom la moom moom que ne day kii borom bi aka sori li nga xamante ne mooy nidaram gi mooy mbugalum gi ko ciy dal gi ko ciy fekk ci tàngoor bi borom bi tegu ko moom moo ko teg boppam mooy lan borom bee ko dogal mais bu mu jàpp mukk ne lam koy def mu ngi def loolu ba pare jàpp nag jaamu yàlla la de déedéet comme ni ko al imaamul Buxaari yu rahmatullahi alayhi daal di solowee ak al imaam Abu Daawud ak